fa qaaluu rabbana baacid bayna asfaarina wa dalamuu anfusahum fajacalnaahum axaadiisa wa mazzaqnaahum kulla mumazzaq inna fi daalika la aayaatin likulli sabbaarin shakuur kon suñu boroom di wax ci laaya fukk bi ak juróom-ñeent ginnaaw bi muy wax xiiwal yi mu defoon waa saba ginnaaw seen ñaari tool yoo yële ak yi nga xam ne noonu la jegale woon seen réew yéeg réew yi nga xam ne falañ doon dem di commerce di def ab yaxantu suñu boroom daal di leen wax de yambalal leen loolu lépp nga xam ne dañuy mën a woyaasi guddeeg bëccëg duñu tiit dara te sax duñu soxla di yóbbuwaale provision di yóbbaale yóbbal bu ñuy dem ci voyage jaru ko ndax bu ñu xëyee fii léegi ñu àgg feneen fi te lépp naat te nekk ay tool léegi nag ñu ne fa xaalu ñu ne rabbanaa yi yow suñu boroom baa'id bayna asfaarina wax yonent ya ne leen ma ne ñu ngi waaj daal su yàlla boobu ngeen di wax rabbanaa yi yow suñu borom baay sorilal bayna naa suñu diggante daal suñu wayaas yi ñuy def diggante suñu xuraa zaahira yee ñuy gis nga xam ne fa la ñuy dem dañoo bëgg daal nga soril ko daal ñun daal bëggatuñu yu jege yii nii wa zalamu anfusahum ñu tooñ seen bopp nag ba ñu defee noonu le mooy xéewal boobu au lieu ñu sant ñu ñëw yow borom bi yombalal la ngay ut day jafe-jafeñal sa bopp ndax lan moo tax yenn borom xam-xam yi ne c'était pour ña ci amoon alal dëgg ngir lan ngir nga xam ne ñooy almala rek mbooloo yi nga xam ne tout le temps ñoom ñooy wax di tontu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam tontu yu ñaaw ya ngir rek bëgg wan ñi nga xam ne ñooy ñi way ñàkk ñi nga xam ne dese nañoo am këne ñoom moom am nañ doole man nañ bu ñuy voyage di yóbbaale ay ay yóbbal yu baax waaye yor ay waruwaay yu baax ngir wan loolu moo taxoon ñu ne allahum yow rabbana ngaw suñu borom bàyyit sorilal bay naas faari naa suñu diggante suñu tukki yi ñuy def wa zalamu anfusahum ba ñu ko ñaanee nag laaj ko ñu tooñ seen bopp de fa ja'alnaahum suñu boroom ne ma def leen ahaadiisa ay ñoo xam ne ñuy nettali lañu kese lu ñu mujj doon wa mazzaqnaahum ma daal di leen tàqali daal di leen def ay dog dog fi kulla mumazzaqin bépp dog dog mooy lan borom bi daal di leen tàqale ci réew yi ku nekk nag daal di mooy ba mbir yi jafee mooy léegi seen barrage ba doxatul seen tool yu baax yi yàqu na waaye dëkk ya nga xam ne moo leen jege woon ñu mënoon fay dem ak yooyu yépp ñaaroon nañu laata barrage yay yàqu ne borom bi sori lal affaire yi borom bi sori lal yooyu yépp nag léegi nag ñu am problème mooy ne léegi façon gàncax gi ñuy am gis nañ koy wex xatt te dara da loolu koo koy jaay loolu amul kenn kuñ koy jaay ñoom ci seen mënuñ cee jariñoo moo def exode mooy ne loo woo léegi dëkk bi mënatuñ fee des léegi nag li ñuy def mooy immigration nañu ñépp jóg nag génn ku nekk di uti looy dunde la nga xam ne amoon nañ ko seen kër yi amoon nañ ko seen bunti néeg yi muy ay xéewal ñu ñëw weddi yàlla daldi suul jëf borom bi sori yooyu yëpp dindi yooyu yëpp newatu fa léegi nag ñu am nag problème léegi suñu borom tasaare leen ci réew yi ku nekk ñiy jëm dem Sham dem Sham ngir lan uti fa loo xam ne la dund ndax fii mënatuñ fee des Maghrib gii saddu Maghrib bi yàqu na fii ci Saba yàqu na amatul dara léegi ñun lan leen fiy def du ñu fi toog noonu di dee ak xiif ku nekk nag xëy ñii jaar fële ñii jaar fële ñoo xam ne dootuñ sax xamantee fi voilà ñu mujj mel noonu le moom lay nax na wa wa fa léegi nag ma def leen ahadis ay nettali mooy léegi ñuy nettali rek naan ndeysaan ndaka saba mooy ñu ñëw seen ginnaaw ak ñoom sax fekke nañ ko ñu naan ndeysaan saba ndeysaan dëkk bu naate woon noonu léegi mujj xoolal ni mu mel léegi sax mënutoo leen a xam ne ku nekk dee wëri na feneen ngir uti loo dunde léegi kenn dëkkatu fa daanaka ña fa dëkk ñu néew lañ gaa yi tasaaroon nañ moom la borom bi naan mazzaqnaahu ma tasaare leen kulla mumazzaqin gépp tasaare ku nekk nag uti fa nga xam ngir uti léegi loo dunde loo xam ne amoon nga ko fii dem fa nag sanc foo fële fa nga dem ay jaboot ak yoo yële inna fi daalika mu ne nekk na ci lii nga aayaatin ay màndarga waaye ay yoo xam ne day yee di woo di xool ubbi bëtu képp koo xam ne li kulli sabbaarin ñeel képp koo xam ne ati muñaakoon nga shakuurun aju santaakoon nga gis cant boo xéewalu borom sa ali azza wa mu ne wala qad dëgg-dëgg saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom ibliisu iblis zannahu mooy njort gi mu amoon ci ñoom ndax iblis dane woon ñii de ah, seen àjjana bu tool seen tool yu baax yii dafa amoon njort amul ci yaqin de ke man ni may def dinaa leen fexe sànq ba yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu leen yónni ñu weddi leen ba pare nag ma xam gëmloo leen ne gis nga tool yi yéen la dara la dut yàlla léegi borom bi moom Iblis loolu la loolu la njortoon ne dinaa leen ko fexee def léegi ba mu demee wax ak ñoom gaa yi mooy dugal leen ay waswaas ay jax-jaxal ba gaa yi jàpp ne fii mën a jaay leen ke mbir mi ñoom la léegi ñu ñëw ne yonent yooyu alayhimu salaatu wasalaam waaye dara waaye yow waaye rabbun baldatun tayyiba wa rabbun ghafur fan waaye lii di suñuy nga naan ñu ay dëkk bu teey ak borom boo xam ne day jéggale non non non lii ñun la iblis nag loolu la borom di ne wala xatte dëgg-dëgg saddaqa dëggal na alayhim ci ñoom iblisu iblis dannahu njortu gu ñaaw gam amoon ci ñoom ne bu ma ñëwee dinaa leen fexee ndax ba ñu weddi fattabahu gaa yi topp ko nag mooy sa njortam yoo yële mu amoon ñëw dëggal ko illaa xali illaa fariqan benn kuréel bu ndaw minal mu'miniina ci ñu gëmoon yonent yoo yële doon leen wax ne déet lii borom bee ñu ko xéewal mais comme que ñoo nekkoon les non-voix ñoo ñi ginoon a néew doole gaa yi faale leen woon waaye topp leen ne léegi nag ah léegi Iblis la bëggoon ci ñoom am ko. suñu boroom nag ne wa maa kaana lahu alayhim min sultaan gis nga Iblis amul woon benn benn pouvoir benn pouvoir bu mu amoon seen kaw rek déedéet illaa li na'lama mooy lurul boroom bi moom moo seetaan iblis daal di laal daal di dal seen kaw waaye bul yaakaar ne iblis dafa am benn pouvoir boo xam ne bu bu génn euh, namm namm borom bi bu muy defee nit ñi lu ko neex déedéet wa ma kaana lahu alayhim min sultaan amul woon ci ñoom benn preuve forcé wu leen woon de dafa ñëw nax leen xam nga iblis bu ñëwee da lay rafetalal yu ñaaw yi loolu la def mais ñëwul ne bu ngeen deful lii di ngeen xam déedéet dalay rafetal yu ñaaw yi ba pare yu rafet yi ma la koy ñaawal ba gaa yi topp ko mu ne na amul woon ci ñoom benn pro benn benn benn pouvoir boo xam ne moom la leen di teg ba gaa yi topp ko illaa borom bee leen seetaan rek mooy borom bi la neex illaa lu dul li naa la ma ngir ñu xam maa bàyyi moom sa mbërtal ko seen kaw noonu mu xool lan lay doxalee ñoom. illaa ba mu des lu waroon bi ne amul woon ci ñoom kon benn pouvoir lu dul li naa la ma lu dul ngir ñu xam la moo taxoon ma bàyyi noonu moom Iblis am ci ñoom accès aman wax ak ñoom di leen jax-jaxal di leen rafetalal yu ñaaw yi loolu borom bi ne maa leen seetaan bàyyi leen noonu ngir lan li naa la ma ngir ñu xam man anakan yu'minu bil axira moom mooy gëm bés pénc wa mim man huwa minha fi shakk waaye ràññee borom bi mooy xam na bu yàgg waaye ngir bu feeñ ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo gëm alaaxira dëgg-dëgg wa mimman huwa minha huwa minha fii shakk ak ki nga xam ne moom daf cee nekk di sikki sàkka mooy gëmu ko que ne alaaxira amoon wa rabbuka ta sa boroom ala kulli shay'in ci lépp xafiidun ku ko peeg la de mooy xaa xaa quli du léegi ñu yem nii kon mooy fii nii kon fa la jeexale li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu eh, li nga xamante ne mooy waa saba léegi waa saba ñi xam nga euh, boo demee ci suuratu nam li ñoom fala Balqis bokkoon waa bal way Balqis leen moo jiitu woon ñii nii muy wax mooy Balqiis muy reen boo bële euh, buur bu jigéen boo bële nga xam ne moom la suñu borom di nettale ci suuratu Naml insha allah buñ ci ñëwee bi muy wax ne picc ma piccum Seydina Suleymaan ma alayhi salaatu wassalaam ba mu jekkee gisu ko suñu borom ne way hudhud muy Musaa njubu wala Musaa njuburi mu ne way fa makatha ghayra ba'idin fa qaala mooy bi mu ñëwee ne mais man gisuma mu gisuma picc mi anamu wa tafaqqada tayra fa qaala maa liya laa aral hudhuda mais lan moo tax ba gisuma hudhud di Musaa Njubu moom wala Musaa Njuburi waaw lan moo tax gisuma ko maa la moom daa bokk ñuy absenté waat naa ne bu fi ñëwee la u'adhibannahu dinaa ko bugal adaban bugal shadidan gu tar aw la asbaxnahu wala dinaa ko rendi dinaa ko rendi aw la yatiyan nii wala dina ma andil ba sultaanin ci përëw mu biinin bu leer bu taxoon mu daldi fàdduma man Sulaymaan alayhi salaam ba gisuma ko léegi nee na ñu toog tiitu fa makata ghayra ba'idin ñu toog lu dul lu guddul rek lu ya lu yàggul fa qaala rek mu ñëw agsi moom Musaa njubbu daal di naaw ne cëpp taxaw Seydina Sulaymaan ne ko mais yow foo ne mu ne ko fa mu ne ko bi bimaa lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin mu ne ko damaa peeg loo xam ne dem naa foo xam ne yow demoo fa te peegoo ko mooy loolu suñu boroom di ko xamal ne malgré lim ko jox yépp te ñu tuddoon ko suuratu Saad ak jàpp ak jotaay yee weesu que ne malgré loolu am na ci sama mbindeef yi koo xam ne am picc la koo xam ne yóbbu naa ko dem na foo xam ne man borom bi yóbbu naa ko foo xam ne ak li ma la may ci ngelaw yeeg yëpp fa la neex dem foofu moom dema boo fa voilà muy nit lu la borom bi may may may <laughs> mooy da ngay gis ci biir ñi nga xam ne yaa leen raw fuuf borom bi am ñoo xam ne da leen di defal loo xam ne ndax la ñu am ci yow lay jaar waaye yow defalu la ko ci lu leer nañ kene yow nga am ko moo tax mu ne laqad fa qaala loolu lépp nag di di tukkee rek ci moom Seydina Sulaymaan alayhi salaam mu ne ko ahattu man peeg bi maa lam tuhit bi loo xam ne peegoo ko de wa jitu ko man picc mbii saa njubu wala mbuusaa njuburi mii maa ngi la dikkal min saba in ci saba bi naba in yaqin indil la xabaar boo xam ne bu leer la ca lay nettalee mbiru ki nga xamante ne mooy seen buur bu jigéen ba kooku foofu la dëkkoon saba waaye loolu moo jiitu woon nettali bii nii mooy ña ña ñekkan ginnaawam nag ñooñu la yonent bi ah, suñu borom di nettali fii nga gis kon laay yi lan lay wax mooy ñin ñoo xam ne borom bi da leen a defal lépp seenum réew mu teew fa lépp ne fa gaa yi moo ñu mujj xeet affaire yi parce que dañuy gis leneen jàpp ne bon leneen daal moo gën li ñu nekk mais léegi nañ dem daal di daal tukki daal immigré wu nga xam ñoo xam ne dañuy yor lu baax fi ñu ne waaye seenum réew ñu bàyyi ko fa dem di uti ndax ñépp a ngi dem ñu dem fa ñu dem dañuy rëccu parce que dañuy gis ni la bari na ñoom dal mooy dañuy rëccu ne bu ñu leen sañoon bu ñu manoon sax ku leen du refule leen jële leen Europe sax yóbbu leen noonu te duñu leen jox dara sax moo leen gënal ñu nekkaat ca lañ ne woon mooy loolu parce que xéewalu moo mel noonu fekk moom li ko borom bi du jox burul koo xam ne l'islam a ko yàq mooy foo jaar day xool leneen day jàpp ne moo tax yonent bi alayhi sa doon wax naan dee leen xool ñi nga xam ne yéen leen tane ñi leen féete suuf bu leen def tout di xoole ñi nga xam ne yóom ñoo leen tane ndax boo li xool ñi leen féete suuf ci ngeen loolu moo gën a yeey te moo gën a kii ngeen manal di sant di sant xéewalu borom bi mu leen defal mais tout le temps boo naan waaye man ñële li ñu yor war naa koo am déedéet nit da ngay doylu doylu googu nag moo ricc ñu bari moo tax lan problème leen di léegi mooy problème réew yu bari lii la mooy ne la ñu yoroon xoolal ñu jox exemple ñun suñu réew yi xam nañ ci dara jox naa leen ci exemple léegi yoo xam ne nit koo xam ne day yor lu baax waaye dégg tukki tukki mu ne naa tukki ba mu demee rëccu waaye xoolal réew yi nga xamante ni ay ay réew jullit ñi ay libéeg yooyu dañ doon xeex xadaaf yi naan na fi jóge te ndax seen réew ma ba mu fa newee masuñoo ñàkk ndox masuñoo ñàkk am nekk ci ñàkk kóolute insécurité yooyu lu ne lañ doon am daanaka lu ne waaye gis nga bañ ko fi jëlee léegi ndax la ndax dañoo bëgg daal moom def ni ñépp quoi voilà léegi lan lañ mujje ay booy réew moo xam ne daanaka ay pàcc pàcc la def ku nekk yor say armée di tojante bopp ku nekk naan maa yor réew mi nit ñi léegi nag ñu bari ci ñoom di jël gaal yi naan dañuy dem Europe foo xam ne masuñu koo xalaat jamonoom kon mbir yi mooy xéewalu borom bi bu la borom bi tegee santal sa borom ta nga nekki